أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa taabi'iin wa man da'a bi da'watihi ila yawmi ddiini amma ba'd ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci takmilatu ilmi al di mottali bi nga xam ne moom lañu sumboon jataay yi weesu ci ilmul fara'id jëmoon ci xam-xam bi toppatoo wàllu miraas muy le complément ngir mottali loolu le ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gisoon al akdariya gisoon miiraathul jaddi ma al ixwa diggante qawlu al jumhuur wa qawlu al xanafiya diggante waxu jum xanafiya yi te moo doon waxu seydna siddiq seydna muaaz ibn jabal seydna abu muusa al-ash'ariyu na ko noon alimaam abu darda abdallah ibn zubair ak mawlaana ibn abbaasin ak saydatu aisha ak seydina abu hurayra min alsaxaabati te mooy ngiiru alimaamu abu xanifa an-nu'maan alayhim ridwaanul mannaan kene jadd ak ixwa bu ñu dajee jadd da di éliminer da leen di xaj ba xaj waa jumhur ne woon ñoom du leen xaj bu xaj bu xirmaan ñoom gisoon nañu li ñu def diggante bu dee ñoom ñoomi neen la maama ki mbokk frère ki sœur fekk kenn raxu leen wala bu leen kenn ci saaxibu fardin wala saaxibatu fardin raxe gisoon nañu loolu lépp walillahi alhamdu wal minna ci jataa bi weesu jeexaloon nañu gisoon nañu jataay boo xam ne exercice kese la woon jëmoon ci waxu jumhuur bi mooy ida kaana maahum saaxibu fard ida kaana maahum saaxibu fardin ana la fay deme loolu bi ñu ko gisee ñu gisoon ne gisaat ci exemple yu bari moo gën ci lañu gise woon exemple yi nga xam ne ci jataay biy weesu ay exemple kese la woon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu waroon a nekk dernier jataay bi ci wàllu mottali bi ñu waroon ce waxtaane comme ni ñu ko digge woon que ne bokkul ak nag fii parce que miraasul jaddi ñun waxuñu ko woon ak ma'al ikhwa ak dariya it nga xam ne ci fii la génne tamit dañ ko cité woon rek ne woon jarul ñu ciy ñëw waaye li ñu war a gisaat nii bëggu ko tëjee mottali gi insha allahu taala moom du lu bees ci ñun mooy gisoon nañu ko eh, bi ci jëkk muy bi ñuy gis wàllu asaba yi muy asaba ma al moom lañ bëgg ñëwaat tuuti ngir mu gën a leer ndax ni ko benn mbokk laaje la mën a nekk questionnement pour ku nekk mooy kene asaba euh, du ñu dugg nag ci explication yu metti yi parce que loolu lépp defoon nañu ko lan mooy asabaak nan lañu séddale ko asaba bin nafs asaba bil ghayr asaba ma al ghayri yooyu soxlaatuñ di ci ñëwaat ki ñëwaat ki ñëwaat muy kene asaba bin nafs ay góor yi neen lañu ñoom doom maam ah, ubuwa bunuwa non bunuwa ubuwa uxuwa umuma ak alwala ak seeni doom ñoom ñooñu ci seen biir doom yi baay yi doom yi wa in nazalu nu ñu wàcc-wàcc maam yi nu ñu yéeg al ubuwa baay yeeg nu ñu yéeg yéeg maam maamaati maam al uxuwa al al al ashiqa ak li ab ainsi de suite ak loolu ba ñuy demee loolu moo doon asaba bi nafs beneen bi doon al asabatu euh, bil ghayr yi nga xam ne couple la góor ak jigéen lay doon comme doom ju jigéen ki koy def asaba bil ghayr mooy doom ju góor bu dee sët bu jigéen bu doom bu góor jur ka koy def asaba bil ghayri mooy sët bu ji sët bu góor bu doom bu góor jur ay peer lañu uxtu shaqiqa muy frère euh, la sœur germaine ki nga xam ne moo aji ki dem ñoo bokk ndey ak baay moom ki koy def asaba mooy ki nga xamante ne nii mooy freeram am axu shaqiq uxtu li ab ki koy def asaba mooy uxtu mooy axu li ab lii la woon léegi loolu mooy asaba bil ghayr mu am al asabatu ma al ghayr al asabatu ma al ghayri moo doon kii bi moom moo doon bu mujj bi boobu yaakaar naa moo dese woon a leer ndax bu leeroon <laughs> yaakaar naa ne ab laaj du ci tukk du ci tukkee <laughs> bu leeroon rek mooy <laughs> eh, eh, ab laaj du ci tukkee te am njàng balaa mat dëgg-dëgg mooy mu am ban zone d'ombre bañ a am foo xam ne daal dese naa leer bu amee ci njàng rek mooy njàng ma des na waaw ndax boo ko nëpp nëppalee tey dalay day dellu ci yow comme un boomerang waaw mooy bés dina ñëw la nga doon nëpp nëppal mu taxaw nag nga war koo lijjanti bu doon ne yow njàngoo woon ko njàng mu leer dafa fulu woon rek nga bàyyi noonu <laughs> te li nasaraan bi naan kaasi fulu c'est qu'il y <laughs> bu xawee bu xawee lëndëm noonu leerut hein foofu wóorul de bu fa dugal solo loxo te bu fa ñëw rek ne dabaj de mooy ab loup <laughs> am till la nga ca biir di làqatu <laughs> mooy en euh, mooy pour mu leer rek waaw léegi kon mooy ala salama non al mas al ah, asaba ma al ghayri loolu moo gën a simple sax foog naa liñ jóge <laughs> parce al asaba ma al ghayri ñii la uxtu shaqiqa ak bint yi uxtu ak bintul ki faatu mooy uxtu mooy sœur germaine moom bu nekkee ci miraas mi ñu ne monsieur A dafa faatu bàyyi fi sëram koo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi ku jigéen waaye nag bàyyi na fi doom ju jigéen ak yaayam par exemple bu boobaa xam nga wutu fin wu aayatun euh, nisaa yi dane woon yastaftuunak ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim yastaftuunaka qul allahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yastaftuunaka sa saxaaba yi dañu ngi lay laaj nga ubbee leen qulillah ci lam ci kalaala lañ doon laaj mu ne qul waxal allahu buur yàlla yuftiikum fil la moo leen di ubbee di leen leeral moo leen di leeral di leen xamal di leen jàngal ci lu jëm ci wàllu kalaala koo xam ne dafa génn àddina laa fara'a lahu wala asl amul cosaan bàyyiwu fi bay bàyyi te bàyyiwu fi doom kalaala boroom xam-xam yi dañu wute ci kalaala mooy kan waaye gisoon nañ ne li gën dëgër mooy loolu la mooy nit ki bu fi yaayam newee dàqul mu nekk kalaala mais fekk baayam baayam bu fi newul te amuli doom loolu mooy kalaala même bu dee am na beneen wax tamit bu ne il faut yaay tamit mooy parents yi duñu fi nekk mais doom yi duñ fi nekk mooy euh, mu ne foofu inimru un halaka bu dee dafa am ku génn àddina laysa lahu walad amul doom wala hu ukhtun bàyyi na fi frère sœur mag wala rakk bu jigéen mu ne falaha nisfu ma tarak kon mooy moom moitié wu li fi kooku bàyyi moom sœur bi mooy ne fii nii dañu am lan uxtu shaqiqa ma ne la ànd sa kayit gi ma ah bismillah mu ngi nii ma la bindal ma uxtu shaqiqa uxtu shaqiqa bintun ci suufam ummun ñii la fi monsieur A wala madame A koo ci jël benn la bàyyi fii nii uxtu shaqiqa aaya bële dane woon mooy am un mais dane woon inimru'un halaka laysa lahu walad amul doom mais am na doom doom ji jigéen la am ah boobu dal waroon a jël demi bu doon amul doom mais am na doom kon moom uxtu shaqiqa day xaar lu tax day xaar ndax bint bint boo ñëw tax un euh, un demi ba waroon a jël bint moo ko fay jële mais nag bint du ko xaj bu xaj bu xirmaan déedéet mais sauf que bunt da koy puus def ko asaba ma'a la ghayri waaw mooy moom ukhtu shaqiqa automatiquement day nekk asaba di bint doom jigéen nekkee ma'a la ghayri ànd ak kan keneen keneen ki mooy kan mooy bint mais bint alquran dana woon wa in kanat waxida falaha nisf aaya bi ci suuratu nisaa moitié nga bindal ma un ci kanamam moom buñ la nee asaba ma ghayr xam nga asaba bi ghayr ah axu shaqiiq bu fekkee ci miraas uxtu shaqiiqa jële ko ca la mu waroon a am muy koo xam ne par exemple un la naroon a am comme exemple bii bu ñu fi defoon axu shaqiq axu shaqiq place bint mooy waa ji dafa génn àddina bàyyi fi yaayam uxtu shaqiq bu doon loolu axu shaqiq day dàq uxtu shaqiqa dootul am un bi mu wax ci fin wu aaya bi léegi wu fi doom dëgg la la alxuraan wax dane bu fi bàyyi bu dee nit ki in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu uxtun falaha nisfu ma tarak inimru'un bu dee dafa am benn waay boo xam ne halaka dafa faatu laysa laha walad amul doom laysa lahu walad walahu ukhtun waaye am na sœur sœur germaine wala sœur li ab benn la falaha nisfu ma tarak kooku mooy moom moitié wu lim fi bàyyi mais loolu mooy daa fekk moom sœur bi kese fi nekk mais bu axu shaqiq bu doon ne waa ji dafa am ukhtu shaqiqa la fi bàyyi axu shaqiq axu shaqiq da koy tansib mooy da koy jële ci ci léegi xaarloo ko ba umm yaay ji fi bàyyi tamit yaay jël li muy jël la des ñoom ñaar axu shaqiiq shaqiiqa séddoo ko li zakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fa in kaanu ixwatan rijalan wa nisaa'an fa li zakari mithlu hazzil unsayayn loolu la alquran wax fa in kaanu ca aaya bu mujj ba 176 fa in kaanu ixwatan rijalan wa nisaa bu dee ne ah cette fois-ci bàyyiwu fi benn frère benn sœur ba muy am nisfu waaye it bàyyiwu fi ñaari sœur kese fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak xam nga loolu la ci tegoon ginnaaw bi mu waxee bu dee kenn la fala falaha nisfu wa huwa yarithuha fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani bu dee ñaari sœur la fi bàyyi ñoom ñaar ñooy boom ni deux tiers alal ji waaye nag fa in kaanu ixwatan rijalan bu dee nag cette fois-ci ixwata wax nañ la pluriel bi deux lay commencer deux bu dee deux jigéen kese wax na la ñoom ñooy moom deux tiers bu dee nag benn sœur la ak benn frère bu boobaa ñoom ñaar mooy fa inkaanu kaanu ixwa lay dugg rijalan góor wa nisaa ay jigéen fa li zakari góor day am mislu keem xaddi cërub unsayay ni ñaari jigéen moom lañu naan góor ñaar jigéen benn kon ñu ngi woon ci at-ta'sibu bil ghayr mooy uxtu shaqiqa non ma'al ghayri waxoon nañ lañ kenn moom lenn kese la wax naa la ko mooy uxtu shaqiqa la ak uxtu li bu dee dañ fay nekk ak bint wala sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor lii la lii mooy lan lii mooy al asaba maal ghayri kese la amul ñeneen waxtu shaqiqa al bintu wala bintul ibni wala nga ne uxtuli ab ànd ak al bintu wala bintul ibni lii la jeex na lii mooy al al ñaar lii la moo tax boroom way wi na woon wal axawaatu in banaatu fa hunna maahunna mu'assibaatu mooy wal fal axawaatu ah gis nga sœurs mooy sœur germaine sœur paternelle mooy ki ndaw si nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk ak baay intakun banaatu bu dee ñoo fi nekk war a donn doomi ka génn àddina nekk fi doomi jigéen fa hunna maahunna mu'assibaatu mooy ne ànd ak ñoom ñaar dañuy ànd mooy doom yu jigéen ñi dañuy tansib sœurs yi waaw loolu mooy fa hunna ma mahunna mahunna mooy ak tansib ma ma al ghayri boobu nag sœur bi la kon la mais du yàqal doom ju jigéen ja moom la alxuraan ne lay jël moom lay jël la bu dee amul keneen saaxibu far bi kuy jël kooku jël tamit ba pare bu dee amul bokk moom ba sœur bi jëlee la des moom la ba doom ju jigéen di jëlee wala sët bu jigéen bi nga xam ne doom bu góor ko jël ba mu jëlee la des moom la kan di jël moom la sœur bi di jël ndax boobu moom nag da koy donn bil asaba mooy asaba ma al ghayr mais du asaba tout court parce que asaba tout court jigéen du ko doon benn yoon kese la jigéen di nekk asaba tout court te ki nga xam ne dafa affranchir benn jaam dafa goreel benn jaam jaam ba faatu amul kenn ku ko doon voilà ci boobu jigéen ci lay doone asaba bin nafs asaba sababiya la waaw boobu kese waaw moo tax mu ne woon walaysa fi nisaa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba walaysa fi nisaa'i amul ci jigéen ñi turran ah asaba mbooleem seen amul asaba man allati mannat bi itqi raqaba lu dul ki nga xam ne moom dafa xéewale kamu moomoon goreel ko jàmba faatu amul kenn ku ko donn ci ay mbokkam bu boobaa ndaw si mooy jël alal gi yépp moo fay taxaw nekk asaba moo tax fii nii ndaw si li muy jël dë dëgg la mooy ukhtu shaqiqa bint umm mooy boo defee tasihul inkisaar ba la muy jël moom loolu da koy qad warithahu warithathu da koy doon bit tansib mais bit tansib bi maal xayri moo tax foo gise ñu defal la asaba foofu foofu ci kanamu ndaw si ne la moom asaba la moo tax mu am lii mooy seetal par force ñaar boroom cër ya asxaabul furut doom ju jigéen a nga fa par force wala sët bu jigéen waaw par force bu fa newul rek ñu ne la kii dafa doon na asaba la mooy mooy baaxul te bu boobaa moo tax jar na leeral ne kii pour confusion bañ am entre walaysa fi nisa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba jar na leeral même booy bind en bi nga bind a maa waaw wala maa al ghayri bu ko defee du indi confusion ci nit ki boo gisee na ah asaba la doon ne mais maa al ghayri te ghayri boobu mooy doom ju jigéen la mën a doon wala sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jural lii mooy al asabatu ma al ghayri j'espère que na mu ma al ghayri mooy sœur lañu sœur ay sœur yoo xam ne germaine wala paternelle mooy rakk walla mag yoo xam ne ñoo ki dem ñoo bokk nday baay wala ñoo bokk baay kese ñoom ñoo fiy nekk ak doomu jigéenu ki dem waaw moo tax fii nag du ay singulier mooy bu même doomu jigéen ñi bu dee ñu bari lañ sœurs yi di ñu bari loolu yàqu ci dara mooy dañ leen di tansib rek wala sët bu sët yu jigéen wala sët bu jigéen boo xam ne doom bu góoru ki faatu moo leen jur ñooñu bu ñu fi neweeg seen bàjjen mooy en fait asabamal xayri mooy bàjjen la ak mooy ak ña nekk seen bàjjen te ñuy jigéen doom yu jigéen ñoom ak seeni bàjjen bu ñu fi nekkee loolu mooy asaba maal xayri jeex na jàppe ko noonu foog naa loolu leer na doom yu jigéen te doom yu jigéen mooy sët bu jigéen ci la bu ñu fi nekkee ak seen bàjjen walla di maam ci bu dee sët bu jigéen kële maam lay doon ci moom waaw loolu lii la lii mooy asaba maal léegi nag ginnaaw lii euh, ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy lu mujj liñ waxoon nañ ko gis mooy ci wàllu xaj bu yi mooy xool ci wàllu xaj bu yi euh, ci alquran kese ñetti aaya yooyu nan la ko suñu boroom ni ko alquran waxe ngay dégg ci biir que ni ah kon kii bu fi nekkee kii du am kii du am ndax waxoon naa la nañ ko tudde woon amaana nit ki euh, mu naqaree bon du du du neex a jàpp ci ku nekk mais boo gisee aay yi rek moo tax bu miraas ñëwee yow miraaskat bi ñu jox la benn taane la ah lii de moo fi xew nga laaj répertorier ñi nga xam ne ñoo fi war a donn tey dund te nekk fii condition yépp remplir conditions yi remplir mawaani yi dàqu arkaan yi taxaw lépp taxaw ñu wax la alwaarisoon ñii dañoo fi nekk ñii la fi bàyyi xam nga waxoon nañ la ñi mën a doon ko faatu quinze góor lañ seen liste quinze góor ak dix jigéen mais ñoo ñépp wax naa la waxoon naa la ne duñu bokkandoo type yooyu yépp di doon nanoo benn nit c'est impossible parce que am na ñoo xam ne il fi ñu nekk fi dañuy éliminer ñi ci des dañ leen di xaj ba xaj ba xirmaan loolu bañ koy tudd dañu tuddoon ku nekk par kenn jaddu par exemple kan moo koy xaj bu ñu ne bàyyi waaw bàyyi koy xaj bu ak bu dee comme ñaari maam lañu mais maam bi gën a jege mooy xaj bu maam bi gën a sori waaw ndax walay sa fil bonda mooy ñëw ba léegi ma al qaribi fil irthi min hawdin wala nasibi waaw ainsi de suite noonu ko defe woon ci góor ñi parce que bul fàtte ne dafa am ñoo xam ne lii nag xaj bu xirmaan la ñuy wax mais dinañ ci gisaale xaj bu nuqsaan xaj bu xirmaan waxoon nañ la mënula dugg mënula dugg six personnes juróom benn nit yoo xam ne xaj bu xirmaan mënu leen a dugg c'est catégorique impossible xaj bu xirmaan di leen dugg ci góor ñi ñett lañ ci jigéen ñi ñett lañ ci góor ñi moo doon bàyyi doom ju góor ak ki nga xamante ne nii mooy jëkkër ñii miraas moo mën a dem ci kaw suuf mu am lu ñuy miraas nekk fa kenn mënula fexe ba ñii nii ñu nekk fi ñoom ba du ñu am ci miraas loolu kenn mënula fexe ba du ñu am ci miraas bàyyi le père le fils al ibn doom ju góor ak ki nga xamante ne mooy jëkkër jëkk bu dee ki faatu jigéen la jëkkëram ne fi kenn manul muusa ko waanee tax def say paraawa ki say combine ki say lu ne ba ngeen ne jëkkër yi comme exemple ñu waxoon rek bon ñun d'accord ñu woon sax ci sëy bi voilà da di manuñu ñu a wax suñu doom ji dara ndax kilifa la woon ak wala yu mel noonu moo tax ñu ruse ko ko manuñu ko woon a wax léegi nag comme que yàlla alhamdulillah waliyasu billah def na ne amuñu ci benn bant ma ne kii na dellu njàmbur mu jóge woon wala kajoor gam jóge woon wala bawol gam jóge woon lu ndax ñuy xaaj alal gi ñaari xaaj di ko jox benn bi wala comme ni sumaatara ko yooyu azwaajukum in lam yakun lahu na walat <laughs> yow ma ne daal na dem toogi mooy ne loolu lépp saan jariñaa dara daa loolu loolu loolu jariñu dara waaw foo jaar di ngeen xaaj alal bi ci digg bi mu jël benn dem dem yoon waaw ñibbi ji bawol baak ak jàmbur baa saalum saay manu ngeen ci lenn mooy ñett ñooñ ci góor kenn manu leen xaj bu xirmaan moo am yeneen ñett yi ci jigéen ñi muy même même ñi ñu tudd ñii rek seen seen féminin mooy bàyyi kan mooy féminin am mooy yaay ñoom ñaar ñoo ànd jur ci judd monsieur A bi wala madame A doom ju góor kan mooy féminin am doom ju jigéen ah jëkkër kan mooy féminin am jabar mooy loolu la mooy ñooñu noonu ci côté jigéen ñi kenn ma yaay doom ju jigéen ak jabar kenn manu la waane tamit di muusa ko waane ci miraas ba nga ba nga fexe lu ñuy miraas ne fi ngeen fexe ba ne ñii du ñu am te ñu nekk fi foo jaar dinañu am par force waaw <laughs> léegi dangeen ngeen di awloog da ngeen di nu ngeen ko defee entuka tout cas dinañu am kenn manu leen fexe fexe ba du ñu am léegi ñooñu kon mooy xaj bu xirmaan ñii kese la manu la dal six personnes kudul six personnes yii ñëw ci miraas ñu ne la doo am dara possible na <laughs> waaw duñ ne mooy am tout de mais y'a possibilité mooy loolu ak mën a nekkam mu ngi fi kudut ñii moo tax bu dee ci góor ñi quinze lañ woon boo ci dindee trois yi hein mooy douze yooyu douze douze ñi ci des ñépp ñooñu ñépp xaj bu xirmaan mën na leen a dal bu dee ci jigéen ñi ñoom dix lañu woon boo ci dindee trois yi sept kon sept yi ci des ñoom ñépp it xaj bu xirmaan mën na leen a dal comprendre na bu dee da nga jël totalité vingt cinq moins six ngay def mu jox la dix neuf mooy kon dix yi ci des mooy vingt cinq mooy lan mooy quinze góor yi mën a doon ak dix jigéen yi boole boole muy vingt cinq boo ci wàññee six ñetti euh, góor ñi fee ñetti jigéen ñi fii muy six nga wàññi ci kon mooy dix-neuf personnes yoo xam ne ñoom possible nañ ñëw ci miraas ñu xaj bu leen xaj bu xirmaan duñu am dara léegi tey ñu ne woon ni ñuy def pour dans le souci de euh, gën a jegeñal mbir mi te suñu boroom ci boppam moo ñu ko gën jege jegeel moo ñu ko jegeñal ba mu yomb wax ko ci alquran waaye li mu wax ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha est-ce que nii du ñuy settantal alquran wala boog dama ko wàcc ci kër yoo xam xol yoo xam ne dañ leen a cadenas daal di leen xol yoo xam ne dañu nekk ak seeni cadenas loolu mooy dal moo ñu mën a dal waaye suñu boroom leeral na xaj buy ci biir bi muy tudd affaire yi loolu nag lañu war a gis nii incha allah kon premièrement nañu jàng ñetti aaya la suuratu nit nisa premièrement aaya onze bi kon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yuusiikum allahu fi awlaadikum lil-dhakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa an-nisfu waliyabawayhi likulli waahidin minhumaa as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi bihaa aw dayn أبناءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi ath-thuluth mim ba'di wasiyyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim lii mooy ñaari euh, verset yi mu des bu mujj bi mooy dernier verset bi aaya 176 ne ba'd a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yastaftuunaka quli llahu yuftiikum fil kalaalati in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka wa huwa yarisuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa taraka wa in kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falizzakari mithlu hazzil unsayayn yubayyinu allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim sadaqallahu alazim léegi euh, fii nan la wax xaj bu yu xoolal nañ jël par benn benn mooy tey duma la wax mooy jëlal sa këyit nga teg sa wet waaye surtout euh, jëlal sa alxuraan avant tout teg sa wet nga ubbi suuratu nisaa yi aaya 11 xoolal nañ dañuy tàmbali aaya li ñuy jël rek di dem ah dane mooy bu nee jox leen diw lii dañuy xool est-ce que amul ñoo xam ne jële ñoo tax ñu mën a am lii ak ñooy bu ñu ñëwee ñoom nan la fay demee loolu lañuy seet ma ne la ana yu jël ma ne bismillah mu ngi nii ana sa ubbeeku na ubbi naa ko teg ma ne la waaw léegi nañu ànd xool euh, kon dane fi mu njëkk wax ci ñi muy jox yuusikumullahu fi awlaadikum lirrajuli mithlu hazzil unthayayn loolu euh, li rajuli mithlu hazzil unthayayn ni ñan lay wax mooy ñi nga xam ne dañoo bokk classe ci wàllu bu dee asaba bil ghayri lay wax foofu waaw mooy li rajuli mithlu hazzil unthayayn mooy asaba bil ghayri lay wax mooy liñ jóge doom ju jigéen bu dee monsieur A dafa faatu bàyyi fi doom ju jigéen ak yaayam loolu simple na doom ju jigéen un demi lay am yaay ji am sudus ndax lan lim ne woon bu dee fa in fa wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu in kaana lahu walad am na doom ju jigéen bàyyi na fi doom kon yaay sudus lay jël bu yaay jëlee sudus li des doom ji mooy alal ji buñ ko xaajee euh, ñaari xaaj doom ji jigéen yi jël xaaj bi yaay jël sudus après kanta dañuy dem bu dee ñoom kese la masalatu radd loolu gisoon nañu ko mais li ñu soxal foofu mooy diggante yaay ak doom ji jigéen kese la fi bàyyi lool li zakari mithlu hazzil unsayni du dugg kon li rajul li zakari mislu hazzil unsayni mu ngi dugg bu dee doom dafay bàyyi yaay doom ji jigéen ak doom ju góor voilà loolu mooy asaba bil ghayri la alquran bi junj foofu moo tax mbir yi bu kenn foog na fuqaha yi rahmatullah alayhim dañoo toog rek di xalaat di wax lu leen neex wal iyaadu billah haashaahum ah parce que am na boroom xel yu feebar yoo xam ne noonu lañ koy jàppe surtout façon orientaliste yi nga xam ne ay kazzabun dajjaalu na leen ay narkat yu mag a mag a mag ak ñi nga xam ne waman salaka manhajahum ñu dugg di soobu seen façon ni ñuy gisee euh, fiq bi yéeg ak l'islam bi ni mu taare ñu koy fexee gàkkal ngir doya dal wax na waaye ay sahih imam Bukhari yi ay téere hadith yi nii lii ce n'est rien ay ngir wax ne ñoom seen méthode moo baax te ñoom barki dem moo njaay lañ fi ñëw fekk histoire bu def ay millénaire yéen ngeen ñëw ci ginnaaw ne ñun ñoo koy régler waaw ñi ñi fa doon dund ña bind ñoom seen histoire ak ñi ca bind ñëpp ñun duñ ci jël dara ñun ñooy toog ay millénaires après ñun ñu bindal leen histoire waaw égocentrisme googu nga xam ne mooy mooy mooy dee ci seen xol yi nga gis ñu bari ñoo xam ne nee nañu woon nee na ñooy pourtant seen waajur yi de ci jullite lañ leen yar teg leen ci waaye ñu mujj nekk des orientalistes finis na kibaar dajjaaluuna kaddaboon wal iyaadu billah ñëw naan la bon en plus fuqaha yi ndax bu ñëwee ne gaa yi alquran ñemewuñoo wax gaay yi directement bon bàyyi leen alquran ji non dañ leen di bëgg a wax ne mooy ci ñi ci nekk jullit laay wax bon ñi ciy wootewu jullit voilà te ñu xame leen famille jullit baay jullit yaay jullit ak yooyu ñu xam ne bon mais nag idée orientaliste yi presque ñoo bokk gëm-gëm ñemewuñoo ñëw naan gaa yi bàyyi leen alquran mais dañ naan yéen en fait li lay wan ne kii gars ni dañuy miraas ay asaba bil ghayr rek yooyu ma'al ghayr yooyu teguwul fenn mooy amul ci alquran mais hada qawlu kadhib alquran ci boppam moo ñu moo ñu wan yooyu mais nag alquran dadi dafa raw géej dafa raw géej man lam yuhsin sibaaxa boo fa duggee lap moo tax comme mënuñoo féey ci géeju géej googu mënuñu ci amuñu ci accès moo tax mystère la ci ñoom. ku ci am accès nag ñu bëgg na noonoo amoo ci accès parce que ñoom ñu ngi leen di te ñoom ci ñoom jàpp ne comme que ñoom mënuñ ci am accès te jàpp nañ ne ñoo gën a rafet xel ñépp ñoo sut ñépp ci xalaatin kon mooy ku dul ñoom warul am accès ci mbir mi te ñoom bi ñu ci am mooy accès bu bon amuñ ci sa accès du waaw léegi ñu bëgg la wax ne yooyu amul fenn fan lañ jëlee asaba bil ghayr maanaam la al asaba bil fii la jóge aaya bu njëkk moo ko njëkk a hein yuusikumullahu fi awlaadikum lir zakari mithlu hazzil unsay loolu mooy asaba bil ghayri suñu boroom moo ne yuusikumullah mooy boo aaya yi léegi dañ mooy lii ñun liñ ci soxla en fait tey jëluñu di tekki parce que aaya yoo gis rek am na façon tekki yu ko mën a tekkee ñun façon bi ñu duggee tey mooy côté xaj buy rek lañ duggee ak côté côté boobu lañ duggee moo tax mu ne yuusikumullah buur yàlla moo leen di dénk di leen digal te ngeen def fii awlaadikum ci seen doom yi ah lan la leen dénk ne moom ngeen di def par force amul choix de waxoon nañ la amul choix de yuusikum dénk naa la waan comme que dénk na ma je vais voir ah c'est à moi d'en décider ah est-ce que je vais l'appliquer ou pas non application par force. moo tax mu war tilka xuduudullah bi aaya yi léegi ci aaya de treize ba mu ne moo leen di wax di leen digal ngeen def ci seen doom yi li zakari doom ju góor mislu day am keem xardi wàllu al unsay ni ñaari jigéen lu ñaari jigéen jëlee ku nekk am benn lu toll noonu ñaar lañu lu toll noonu lu góor di am loolu mooy bi bil ghayri mooy lañ la doon wax naan la loolu moo tax gis ne boo ñëwee ci ci ci xisaab bi ñu naan la bu dee asaba kesee fi nekk ñu war a séddoo lañ leen war a séddoo ñu war a damm mooy bu ñu ko séddalee du leen mate dañuy day damm mooy day am virgule ñu ne woon bu dee góor ak jigéen la te loolu mooy gis nañ ko bii passé bi ñuy gis miraasu maam maam ak i frère wax nañ la maam bu ñu ko defee muqaasama wàcce ko wàcce waayu frère bu dee mook sœur kese fa nekk liir lir rajuli mithlu hadhil unsayni mooy daw bu boobaa bu may compter ma waraloon leen séddale cinq du ma ne ñoom deux lañ maam ak sœur fi nekk déedéet. dama naan maam deux lay représenté ndax dama ko wàcce wàcce waayu frère sœur wàcce benn loolu alquran a ko wax nii di yuusikumullahu fi awlaadikum lizakari mithlu hadhil unsayayni waaw moo tax axu shaqiq uxtu shaqiqa bu ñu fi nee ñoom ñaar comme que ñoo fi asaba lir rajuli mithlu hadhil unsayayni te loolu lan moo ko wax mooy few aaya dernière aaya bi ci suuratu nisaa fa in kaanu ixwatan xam ngeen fii da naan non fii doom la wax lu tax nga naan ma axu shaqiiq ak uxtu shaqiiqa man ne la grand wut man waxuma la fii waxuma la ci aaya 11 bii aaya 176 laa yor foofu wax naa la ko sànq suñu borom noonu fa in kaanu ixwatan rijaalan wa nisaa'an falizzakari mithlu hazzil unsayayni leer naam leerul maa ko wax wala borom bee ko wax kon jeex na voilà. kon mooy loolu noonu ñu naan bu bu dee ñoom ñoo góor ak jigéen la te ñu bo nekk en saba góor gi day jël deux day représenter deux ndaw si représenter benn après ñu boole seen adadu ruus yooyu xool ko diggante moom ak lañ leen di séddale est-ce que baynahuma tabaayun wala est-ce que am na tawaafuq bu ñu amee kii bu tabaayun amee ñu jël adadu ruus mu mujj nekk juz'u sahmil mas'ala ñu fëgg ko ci kaw. Oh, euh, aslul masala loolu bu mooy loolu gis nga day lee lii ci alxuraan la jóge <laughs> opération boobu ñuy def ci alxuraan la jóge kon lii nii fii nii aaya bi automatiquement li mu commencé mooy dañoo leeral affaire boobu ndax xaj buy boo ci duggee tax amoo lii lii mooy préalable la moo dañu li borom bii def allahu akbar yuusikumullah fii awlaadikum li zakari mislu hazl unsayni pour wax la ne lii mooy tempo bi nga war a am mooy aslu bi nga xam ne boo duggee ci miraas te xamoo aslu bi ak tamit ki ñan lay dox li zakari mislu hazl unsayni ndax ci karam aaya 12 bi dina leeral ne am na ñoo xam ne muy axawaat li umm al ixwa li umm ñi bokk ki faatu yaay kese ñooñu lii ma wax nii du fa dox moo tax mu ne fa in fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth voilà ne pour wan la ne ñooñu nag bokkuñu ci lii ndax ñooñu dugguñ ci wàllu asaba kon lool première chose bu ñu jàpp ci lii mooy kon li zakari mithlu hazz al unsayni liñ naan deux góor moo représenté deux jigéen représenté benn fii la jóge ci wàllu calcul yi xisaab bi kon lii première li ma ciy jële ci wàllu xaj bi lañuy wax mooy mën nga bind li li euh, euh, fii awlaadikum yuusikumullah fii awlaadikum li li zakari mithlu hazzil unthayayn lii nii en fait moo may wane doomu jigéen yi muy tudd xam nga ñoom la tudd après wan na la ñan ñoo leen di xaj bu jële leen ci seen fard yóbbu leen ci tansib alquran wan na ma ko mooy parce que wax na ma li zakari kon xam naa ne ah kon góor bu dee mooy am keemu ñaari jigéen kon après mu bàyyi lool ñëw di wax mbir jigéeni kese man ci lay xam ne cas bu ma am ay jigéeni kese doomu jigéen kese bu ci il suffit doom ju dugg ci léegi daf may delloo fi mu ci kaw yuusikumullah buur yàlla mel daan la ah doom ju jigéen ñëw na kon dellul ca la ma njëkk a wax fi ma ubbee aaya bi dellu fa mu yuusikumullahu fi awlaadikum li zakari mithlu hazzil unsay ndax doom ju góor ñëw na newu fi woon moo taxoon ma wax leen ubbee leen ko ne jàpp leen lool léegi nag ñëw leen ma wax leen bu dee ay jigéeni neen la ñoom nan nga leen ñu bari wala kenn ñoom lan la ñuy am ci miraas bu boobaa ñoom asxaa saaxi sawaaxibu furud la ñuy nekk mooy saaxibaatu fard la ñuy doon dañuy am loo xam ne man borom bi maanaam lii lañuy am waaye bu dee ne góor dafee dugg wax naa leen règle bi nan lay demee duma leen ne lii nii exactement nisfu fulus ruban du ma leen ko wax waaye jàppaleen leen benn mbir bu boobaa bu góor duggee ci doom yu jigéen kese ne fi doom ju góor ñëw fekk si leen bu boobaa jàppaleen la ma leen waxoon ne lir rajuli mislu hazzil unsayay suñu boroom wax ak ñun kon ginnaaw bi mu ñu defalee lir rajuli mislu hazzil unsayay mu ne ñu nag kaay ma wax leen jigéen ñi kon man xam naa ne kon doom ju jigéen kon xam naa ki koy xaj bu xaj bu nuqsaan parce que wax naa la xaj bu xirmaan mënu koo dugg moom bokk na ci jigéen ñi ñu lim doom ju jigéen kon xam naa ki koy xaj bu mooy doom ju góor la mais nan la koy xaj be xaj bu nuqsaan ndax bu doom ju góor ñëwee moom la mu waroon a am lu bari lool comme bu doon moom kese la comme ni mu koy waxee nisfu lay jël bu doom ju góor ñëwee mënatu am nisfu waaw bu ñëwee du nisfu bi duñ ko ko décréter manu koo am sax manu la am nisfu c'est impossible muy am nisfu parce que il faut doom ju góor ji ëppalee ko deux moom mu am benn te lool manula kon bu boobaa trois lay doon trois mooy nekk bopp masala bi kon trois doom ji jigéen manatu ci am ci benn lay am un lay am deux tiers yi doom ju góor yi jël ko bu dee ñoomi neen la est-ce que ndax li rajuli mislu hadhil unsay léegi nag bim la tegalee lool mu ñëw di la wax ci xaj bu yi mooy jigéen ñi ah ñu reprendre yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak léegi nga bind fa in kunna nisaa'an fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak fii ci doom yi la alxuraan njëkke ndax seen mu moo féete kaw ci miraas gis nga bañ doon def asaba yi lan lañ la waxoon ñu nekk ci kaw mooy mooy étage bu nu wa moo féete kaw moo tax alxuraan bi ñëwee di wax miraas ñoom la njëkke xam nga da nga naan góobu góor amul dara lu ne jël jox jëlleen ngeen jox ko lii lu précis yi mais ay ay waxam la njëkke yuusikumullahu fii awlaadikum doom yu góor ak doom yu jigéen li zakari mu njëkk koo tudd ne kooku deux mithlu hazzil unsayni bu jigéen ñi amee ñaar ñaari jigéen bu amee ñaar moom équivalent wu loolu lay léegi nag mu ñëwal la ci jigéen ñi mu ne fa in kunna nisaan bu dee doomi jigéen yi ay jigéeni kese la fawqas na tey ni mooy deux supérieur ou égal mooy ñaar lañu jëm kaw mu ne fa la hunna thulutha ma tarak mooy am deux tiers kon boo bindee fa in kunna nisaan na tey ni nga def la nga def deux points deux tiers la ñuy am ñoom ma ne la aay bi wa in waaxida fa la hannis bu dee kenn ma ne la bindal lool ci suufu ci suuf fi nga bind fa in kunna nisaan fawqat na tey bindal ci suufam wa in kaanat wahidatan falaha nisf nga bind lool après nga def deux points def un demi ci kanamu euh, euh, loolu boo seetloo bi ci kaw am nga deux ci kanamu bi nga bindee aaya bi ci da nga def deux bi bind deux tiers ci kanam parce que mooy bu ñëwee dañoo bari mat deux jëm kaw bi ci suuf wa in kaanat wahida falaha nisf nga def deux points def un demi du loolu lañ amagul nga ne ma waaw ma ne la nag léegi nañ yemal nit yi nañ taxawoon ni li régler fii xaj bu gi giñ doon wax sànk nan lay demee mooy premièrement li ngay xam mooy newuñu ci xaj bu xirmaan parce que ay jigéen lañu doom yu jigéen lañu te bokkuñ ci ñi nga xam ne dañ leen di xañ ci miraas complètement léegi bu lool leeree euh, mu des ñoom ñaata lañ bu ñu nekkee ñaar bu doomi jigéen yi bu dee ñoomi kese lañ fii ñoo ñoomu kese lañ monsieur A wala madame A ñoom kese la fi bàyyi bu dee benn doom bu jigéen la kenn lañ bu dee kenn la àtteem day wuteeg bu doon ñaar lañ jëm kaw bu dee ñaar lañ jëm kaw alxuraan nee na deux yi lañuy bokk bu doon mille doom yu jigéen la fi bàyyi mille doom yu jigéen yi ñooy bokk deux tiers bu doon cinq doom yu jigéen la fi bàyyi cinq doom yu jigéen yooyu ñoom ñooy bokk deux tiers yi mooy alal ji mu fi bàyyi moom monsieur A wala madame A bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ya ñoom ñoo koy bokk ak nu ñu man di toll fa in kunna nisaan fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak loolu mooy bu dee ñaar lañ jëm kaw bu dee benn lañ wa in kanat wahida falaha nisf bu dee kenn la doom benn doom bu jigéen rekk la fi monsieur a wala madame a bàyyi moitié lay jël ma ne la waaw kay lii mooy lu plein li ñu mën a jël plein lu ñu mën a jël léegi mu des ñu xool nag ñii nii ñam ñoo leen di xaj bu ma ne la ñi leen di xaj bu suñu boroom leeral nañu ko ci kaw junj nañu ko ci kaw mooy yuusikumullahu gin ngay bindee ñaar yi nga ne ma ah ma ne la léegi defal benn rëdd mooy aaya yi comme tableau la ngay def rek comme miñ passé mais bii tableau boo xam ne ñaari kii rek mooy jarul ngay naan da ngay bind nga aaya yi nga jot a bind tiireel ca kaw benn trait après nga xëcc ko ba weesu fi nga bind deux tiers ak un nga jël benn trait boo xam ne day jóge ci kaw wàcc ci suufu feuille bi mu xaaj kii bi ñaari xaaj beneen côté bi ci des foofu nga may defal ki koy xaj bu nga ne ñii ñan ñoo leen di bu mais xaj bu nuqsaan hein nga xaj bu ñaar ñii muy doom bu doom yu jigéen yi ñu nekk kenn walla ñu bari ñoom ki leen di xaj bu xaj bu nuqsaan mooy al ibnu al ibnu mooy doom mooy ndax li wax lan mooy tax lan lan moo ñu ko wan yuusikumullahu fi awlaadikum lizakari mithlu hazzil unsayn waaw ndax moom bi mu ñëwee hein da leen dindi ca lañ yoroon léegi nag ñoom ñu ànd di xaar bu dee ne ñoom kese la woon mooy doom ju góor dafa ñëw bàyyi fekk fi ñetti doom yi jigéen par exemple hein bu boobaa nan lay demee man la jëlal sa feuille bi rek mais pas bi nga bind kii de bi sa beneen feuille mooy da nga am ibnun ak trois banaat trois bind ñii rek ay doon monsieur A wala madame A lii lan mooy bopp masala bi ma ne trois bint ku nekk benn lay représenter doom ju góor ji deux lay représenter kon 2 plus 3 égale cinq kon cinq mooy nekk bopp masala bi waaw que comprendre nga 3 bint ku nekk benn lay doom bu góor représenter 2 3 plus 2 égale léegi cinq yi laa leen war a séddale hein doom bu góor bi lan la représenté ma ne man deux la représenté kon deux la am ci cinq yi ku nekk li mu représenté rek lay jël kon que moom deux la représenté deux lay jël ci cinq yi quant ñetti doom yi jigéen ñi ñaata la ñuy ñoom ñett la ñuy représenté ku nekk benn kon nga ne ñoom ñett la ñuy jël ci cinq yi nga def trois seen kanam ma ne la li nga joxe ñaar yi nga jox doom ju góor ak ñett yi nga dox doom yu jigéen boo leen plusee ñaata la lay jox ma ne 3 plus 2 égale ma ne la bopp masala bi ñaata la nga ne ma ma ne la mit mat na lii la lii mooy li rajuli mithlu hazzil unsayayn mooy ne góor gi am na ñaar ñoom ku ci nekk am benn lii la kon mooy kon gis nañ kon damay gis automatiquement ki tax ñoom ñu mujj nekk benn te pourtant bu ma effacé woon ibna ñetti doomi jigéen kese deux tiers la ñuy jël hmm? deux tiers la ñuy jël ci alalul yi bopp masala bi nekk trois ndax ñoom kese la nekk trois bi mu nekkee trois hein mooy simple na dañ leen koy ñetti doom yi jigéen ñi mooy fa in kunna nisaan fawqat na tey ni ñoom ñoo am sulus ah falahumu na sulusa ma tarak hein léegi deux tiers trois yi ñoom ñaata lañ nga ne ma ñoom trois lañ mooy trois yi bu ma ñëwee trois yi du ma koy def dama koy xaaj ñetti xaaj muy un plus un plus un ñoom ñaar lañ ci am mooy deux tiers lañ am ma bind deux seen kanam mais deux yi bu ma ko naree séddale ñetti doomi jigéen day xar mu duggaat ci tasfihul inkisaar xool diggante deux bi ak trois bi muy deux bi ma leen war a séddale ak trois adadu ru'us ñaata lañ nombre de têtes muy trois ma gis ne tabaayun mooy dañoo wute ma jël trois bi multiplier ko trois bi bopp masala bi trois fois trois neuf bi mu nekkee neuf léegi neuf laay jël ah ko divisé par trois lu muy doon égal trois plus trois plus trois ñoom nag six lañ ci am parce que deux la ñuy jël mooy six lañuy lañ ciy jël te ñoom ñett lañ six divisé par trois égal deux ku nekk am deux waaw quant à li des mooy bi des bu dee ñoomi neen la dañ leen koy delloo raddan ar-radd mas'alatu ar-radd ñëwaat loolu du suñu sujet gisoon nañ ko wallaahi alhamdulillah kon gis nga fii nii ñu ngi am ku nekk deux te pour bu fi doom ji góor nekkee dugg ñu commencé ñoom ku nekk benn ngay am kon man ci laay xam ne kon ah kon doom ju jigéen ci koy xaj bu te wax nañ la fii buñ la nee doom jigéen mooy doom ju jigéen ju doom ju góor jur ci la ki leen di xaj bu mais sauf que bu doom bu góor nekkee fii sët bu jigéen nekk fi sët bu jigéen du am parce que doom ju góor ji daf koy xaj moom moo dox diggantee mag kii wam voilà léegi kon man doom ju góor doom ju jigéen kon xam naa kon ki koy xaj bu xaj bu nuqsaan mooy doom ju góor bu ñëwee da koy def asaba bil ghayr yusikum allahu fi awlaadikum lil dhakari mithlu hadhil unthayayn ma ne la lii mooy bu njëkk bi kon gis nañ doom yi jigéen kan moo koy xaj bu xaj bu nuqsaan na nga bind xaj bu nuqsaan de ah nga def al ibnu lu tax li zakari mithlu hazzil unsa unsa yay nii te xaj bu gim koy xaj bu mooy xaj bu xaj bu xirmaan xaj bu nuqsaan voilà ma ne la gis nga bi nga amee lii kon kaas boobu pare nga ci kon doomi jigéen yi ñun pare nañ alxuraan wax nañu kan moo koy xaj bu wan nañu ko ci biir te xam nañ nan la leen di xaj ba xaj bu nuqsaan léegi nag ma ne la nañ jàll pare nañ ci doom yi hein mu continuer aay bi ne eh, bi ginnaaw bi mu ne wa in kaanat wahidatan fala nis léegi nag ñu dugg nag ci ñeneen mooy gis nga wax nañu gën a ci miraas muy doom yi léegi nag mu ngi ñëw ci asl bi mooy fara ak asl bare na asl la fara la commencé muy doom yi moo tax ubuwa ca wàllu asaba ñu nekk ci kaw étage premier bi mu paree ci étage boobu nag mu duggal ñu nag ci ñi nga xam ne ñoo gën foor ci miraas ñoom it après ñi muy baay ak yaay mu ñëw nag wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad mu ne wali abawayhi ñeen la ñaari baayam muy yaayam baayam ak yaayam li kulli waaxidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar ñeel na la un sixième kañ in kaana lahu walla bu dee ne monsieur A wala madame A mi faatu dafay bàyyi doom xoola suñu boroom ak ak ni muy jàngalee ni muy xame li muy xamale nit ñi mooy comme que ci doom la jóge sànq xam nga wayn ko na ni saan fookas na tey nii ak wayn kaanat waaxida mu andil la kaawu bàyyi nag bu dee ñoom dañu leen a intégré bàyyi ak yaay mais fekk fi doom yi d'abord bala muy ñëw di leen wax ne bu dee ñoom fekku leen fi ñoom kese la mu wax la comme que fi nga jóge ay doom a fa newoon la naa la intégrer ñeneen ñi nga xam ne ñoo gin a fort muy baay ak yaay mais ñoom ñu fekk ci doom yooyu hein après nag Allah <laughs> mu ne kon wali abawayhi kon ñaar nag mooy kon boo gardé doom yu góor a ngi fi doom yu jigéen a ngi fi doom yu góor yi xaj ba leen xaj bu nuqsaan wala sax nga ne bu njëkk bi doomu jigéen kese bi naan fa in kunna fa in kunna nisaan fawqa natayni wala wa in kaanat waahida waaye nag mu am ku leen ku leen fekk ci ñaar muy baay ak yaay mu ne bu lool xewee wali abawayhi ñeel na ñaari baayam yi di baayam ndeyam ak baayam yaayam ak baayam bokk li kulli waahidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar bu boobaa kon ko doom a ngi fi mooy bu fara amee bu fi faran taxawee day obligé baay ak yaay ku nekk ex am un sixième ku nekk un sixième ngay am ci ci miraas bi in kaana lahu walad loolu mooy condition bi mooy bu dee ne ki faatu dafay bàyyi doom bu fi bàyyee doom rek baay ak yaay un sixième la ñuy jël fardan waaw parce que doom yi ñoo ëpp doole waaw kon baay ak yaay un jël bu dee ne dafay bàyyi doom kon man premièrement ma ne la bindal ma aaya boobu ba nga tëjee bu njëkk bi ba léegi yaa ngi ci kaas bi bindal wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu in kaana lahu walad nga defal ma deux points ci kanam bindal ma un sixième muy wali abawayhi ñeel na ñaari baayam li kulli waaxidin ñeel ku ñeel na ku nekk ci ñoom ñaar as-sudusu un sixième in kaana lahu walad ndeem aji dem ji bàyyi na fi minimum benn doom te même bu doon sët sët doom la moo tax ñu naan la al al al al bunuwa wa in nazalu doom yi même bu ñu wàccee waaw bu dee sët bu jigéen bu doom ju góor jur moom da leen di pousser ci un bu dee ñoom moom rek a fi ne kon en tant que doom wala sët bu góor bu doom ju góor jur da leen di pousser tamit bàyyi yaay ci un parce que moom moo fi ne kon man bi ma bindee wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus kan moo leen xaj bu kon in kaana lahu walad mooy walad mooy fara laa koy tudde far'un moo leen xaj bu xaj bu lan comme que dem xam xaj bu xirmaan mënu leen a dugg mais xaj bu nuqsaan la def mooy dafa wàññi te li la koy wan mooy ci kanam dina la wan ne ah kon ndeke baay ak yaay am na condition yoo xam ne ñoom doon nañ am lu ëpp un sixième mais comme que doom yi dañ fee nekk mu ñu pousser leen un sixième yóbbu leen ba un sixième te un sixième mooy li gën a néew comme niñ ko waxoon lu ñuy jox góor ci miraas bu dee jigéen li gine a néew lu ñu koy jox kenn na koy moom muy jabar wala ay jabar muy un hein kon nga ne kon man ñii ñan ñoo leen di xaj ba ah ma ne kon far'un moo leen di yóbbu ci jële leen ci xaj bu defal leen xaj bu nuqsaan muy far'un mooy mooy branche yi branche yi mooy ki ba garab gi ki mu jur mooy monsieur a ki mu ñu mu jur doom ju góor ak far'un zakar aw unsa moo ci yam ñoom dañ leen di xaj bu xaj bu nuqsaan waaw même bu dee ne ci kaawu bu dee doom jigéen kese la fi bàyyi ak bàyyi kese bu boobaa bàyyi day nekk asaba ndax mooy awlaa rajulin zakar voilà mais bu doon doom ju góor la ak doom ju jigéen ak ak bàyyi kese bàyyi un lay jël te manu la nekk asaba parce que doom ju góor ji mooy nekk asaba mooy tansib ki nga xam ne mooy sëram bii moo koy def asaba bil ghayri après ñoom ba bàyyi jëlee un sixième cinq des yi cinq yooyu moom lañu ñu war a séddoo seen biir diggante doo euh, frère bu euh, doom ju góor yi doom jigéen ñi li rajuli mithlu hazzil unsayni kon wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus in kaana lahu walad xam naa ne kon alquran wax na ma li tax ñuy am sudus mooy in kaana lahu walad kon walad ñoom ñoo tax kon doo mbaay ak yaay di am un sixième ma ne far'un dhakarun aw untha ñii ñoo leen di xaj bu xaj bu nuqsaan ah far dhakarun aw untha dhakarun kaana wala dhakaran kaana aw untha nga nga def ci genre exception bu dee ne damaa am doom di jigéen kese ak baay ndax bu boobaa baay day yarisu bi day jóge ci fardu dootul yem ak sixième mais asaba lay doon moo tax bu doom jigéen ñi jëlee nisfu bàyyi après non seulement du jël un sixième mais day jël la des beneen moitié bi ndax moo fi awlaa rajulin zakar alxiqu lfaraida bi ahliha fama baqiya fa li awlaa rajulin zakar kon in kaana lahu walad man ci laa xam ne eh, kon bàyyi man bàyyi kon xaj bu ñii ñépp xaj bu nuqsaan lañ nekk newuñ ci xaj bu xirmaan de xaj bu nuqsaan gis nga doom yu jigéen yi ña leen di xaj bu nuqsaan mooy seeni seeni mbokk yu jigéen yu góor frère petit frère wala grand frère baay ak yaay ki leen di xaj bu xaj bu nuqsaan mooy doom góor ak jigéen a ci yem waaw bu dee nag jigéen gi moom kese fi nekk ak baay bu boobaa daanaka xaj bootu ko ndax moom day jël un sixième baay day taxaw fële di xaar li des mu jël kon en tout cas fii aay bi daf lay won ne kii xaj bu kon baay yaay xaj bu nuqsaan mooy doom yi kon al far'un kon mu ne wali abawayhi li kulli waxidin minhuma sudus in kaana lahu walad kon nag wax nañu kon doom yi ñu jóge bu ñu leen baay yaay intégré léegi nag mu wax la beneen kaabi bi ci tegu mooy bu dee nag ah cette fois-ci baay ak yaay dañ fay nekk mais monsieur A wala madame A bàyyi fi doom moom la teg li ci tegu mu ne ah fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummihi thuluth kon nga bindal ma lool ci suuf ginnaaw fa nga bind wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu in lahu walad léegi nag mu teg ca suufam nga bindal fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawa fa li ummihi thuluth foofu mooy bi ci tegu fa in lam yakun lahu walad bu dee ne cette fois-ci monsieur A wala madame A amul doom wa warisahu mu doon na ko abawaahu ñaari baayam muy baayam ak yaayam fa li ummihi sulus mu ne fi yaay un tiers lay am ci lay xamee ne ah kon yaay ndeke manoon na am lu un sixième kon yaay li ko poussé woon ba mu jël lu néew lu suufee lu tol suufe ba mel ni ba ba tol un sixième mais kon doom yi la woon ndax doom yi bu ñu fi nekkul bu dee ne doomam ji moo xam doom ju góor la wala ju jigéen dafa faatu da bàyyiwu fi doom yaay un tiers mooy alal ji kenn dootoo xaaj juróom benn xaaj jox ko benn xaaj bi mais dañ koy xaaj ñetti xaaj kese jox ko benn xaaj bi lii moo ëpp kon da ci lay xame ne ah kon ne ah kon yaay ah kon doom moo ko mooy kon li ma bindoon baax na waaw far'un dhakarun aw untha si ndax il suffit mu nekk doom ju jigéen bu dee yaay moom doom ju jigéen bu fi nekkee moom moom d'office un lay jël ndax fa in ndax wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad mais bu amul doom rek bu dee ki faatu amul doom automatiquement yaay sulus lay jël wu fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummihi sulus ma ne la nag gis nga kon fii aaya bi alxuraan dañu fi jàngal beneen affaire mooy waa na ne fa in lam yakun lahu walad wa warisahu bu dee na doom ci faat monsieur A wala madame A ñaari waajuram di ko donn yaayam un tiers lay am mais ana baay bi lu tax tuddul baay bi Euh, parce que gis nga fii lañu alquran njëkk a jële fi mu junj tamit wàllu asaba mooy ne fii nii la njëkk a tudd selon moom la boroom xam-xam yi wax naan fii la njëkk a junj asaba que en fait miraas ñaari façon la ñuy doon soit nit ki yarisu bil fard wala yarisu bi ta'sib ah xam nga loolu la boroom xam-xam yi mais boo seetloo fi ñu jóge sànq yuusikumullahu fi awlaadikum lir rajuli mithlu hazzil unsayayni loolu noonu junju na ko foofu tamit waaw junj na ko fii que ni lii asaba la waaw mais sauf que fii asaba bil ghayri la doon wax boroom xam-xam yi ñoom li ñuy wax fii mooy asaba bin nafs waaw wax nañu dëgg rahmatullah alayhim kene fii la ko alquran njëkk a junje kene asaba bi nafsi nit day doon ne bi tansib que yooyu yépp du lu ñu toog rek di xalaat non alquran a ko saxal yonent mi alei satu wax ko ci xadis mawlana ibn abbas alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa li awlaa rajulin zakar awlaa rajulin zakar mooy asaba gi bi nafs kon bi mu ne li tax tuddul bàyyi fa in lam yakun lahu walad bu dee amul doom wa warisahu abawaahu ñaari baayam doon di ko war koo donn fa li ummihi sulus yaayam am un tiers tuddul bàyyi comme ni mu ko tudde woon fële parce que fële ci kaw il fallait mu tudd ko ndax doom yee ngi fi moo taxoon mu ne li kulli waaxidin fa li kulli waaxidin minhuma sudus ah wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu waaye bu amul doom soxlawul di tudd ki nga xamante ne mooy soxlawul di tudd ki nga xamante ne mooy baay parce que bi mu nee bu amul doom ñaari waajuram yi di ko donn yaayam mooy am sulus bàyyi dañuy xam ne kon yaay ji day jël sulusam un tiers des la bàyyi di jël hein kon fii dañuy gis ne kon bàyyi ci taxoon manul woon a nekk asaba noonu automatiquement mooy doom ju góor la ndax bu dee doom ji jigéen dina nekk asaba après mais bu dee doom ju góor ah bu boobaa bàyyi manu la nekk asaba su dusam lay jël mu jeex tàkk manula am leneen mais bu doon doom jigéen kese la doom jigéen ji bu jëlee nisfam la des la bàyyi di jël bi tansib waaw boobu yaritu bi tansib bu la neexee fardan wa ban moo tax loolu bi tansib kese la ndax boo paar yi deux lay doon doom jigéen yi jël benn bàyyi ji jël li ci des mais bu dee doom ju góor man la nekk un sixième lay jël ci lay yem képp léegi nag ba fi doom ju góor newul doom ju jigéen newu fi yaay jël ñoom ñaar rekk waajur yi ne fi yaay jël un tiers bàyyi moom la des lay jël moo tax alxuraan tudd ko waaw kon kon ka xaj bu woon maa bàyyi taxoon muy jël un sixième mooy doom yi la kon parce que ñoom bi ñu fi nekkul rek moom dafa toog nee di yeeru di xaar ginnaaw ba ba ba ba soxnaam sii di yaayu kii te faatu jëlee un tiers am moom mu jël la ca des moo tax alxuraan newu fi sax di tudd ñaata lay am ndax asaba la doon lay lay lay tegtal foofu muy al asabatu bin nafs Allah euh, léegi euh, suñu waxtu nag dafa jot aay bi jeexul waaye suñu waxtu dafa jot xam naa dañuy yem nii insha allahu taala jataay bii di ñëw ñu àggale kon ñu ngi ci xool xaj bu yi façon xaj bu yëpp nag nuqsaan ak xerman ci alquran waaw ci alquran rek kese waaw léegi ñun ñu ngi ci yem ñu ngi yem fi ñu ngi ci aaya onze bi ba léegi jeexaluñu ko mais di wax ci kaawu ñaari waa waajur ginnaaw bi mu waxee ci kaawu doom d'une manière doom yu góor ak yu jigéen après doom yu jigéen bu buñ dee dañoo mat deux jëm kaw ak doom bu kaawu doom bu jigéen bu dee moom kese la après mu pare ci dem ci kaawu baay yi muy yaay ak baay ak yaay bu dee ne ñoom dañ fay nekk ak doom yi après mu jóge foofu wax bu dee ne ñoom rekk a fi nekk te nekkuñu fee doom yi yaay am sulus baay ji waxul li muy am ñu xam ne kooku mooy asaba bin nafs moom mooy jël li des léegi ñun foofu lañ yem ci lañ xamee ne kon kii xaj bu waajur doom ju jigéen ki koy xaj bu mooy doom ju góor xaj bu nuqsaan doom yu jigéen ki leen di xaj bu loolu mooy récapitulatif li nga war a jàpp mooy kon man tey xam naa ne ci aay kese ci côté xaj bu gi nekk nuqsaan xaj bu xirma xaj bu nuqsaan doom ju jigéen doom ju góor moo koy xaj bu xaj bu nuqsaan doom yu jigéen bu dee ñu bari lañ tamit benn lañ doom ju góor même bu dee kenn la moo koy xaj bu xaj moo leen di xaj bu xaj bu nuqsaan leneen it xam naa ko mooy yaay ak baay ki leen di xaj bu xaj bu nuqsaan mooy doom yi rawatina doom ju góor waaw parce que bu dee doom jigéen kese la comme ñu la ko wax léegi moo baay ñu ne fi moom day jël moitié wam baay jël moitié bi ci des parce que mooy awlaa rajulin zakar mais bu dee doom jugóor kese la bàyyi manula am lu weesu un sixième un sixième lay jël mook yaay ku nekk un sixième kon ki leen xaj bu foofu da gis ne xaj bu nuqsaan bi doom ji la kon doom ji moo leen ko teg mooy doom yi moo leen di xaj bu xaj bu nuqsaan léegi kon bu dee nag doom yi newuñu fi yaay ji yaay ji nekk fi ak baay ji bu boobaa baay bi moom li muy am day xaar doom ju góor ji kantaa yaay ji bokk sulus lay jël li des bu dee ne amul ñeneen ñu fi war a doon waaw bu dee ñu war a jël ci cër yi bu la des bàyyi jël ko kon fii lañu yem tey muy wa fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummi sulus insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci xaj buy yi nuqsaan ak xirmaan nan la ko alquran leerale ah.